léegi nag mu des masalaay muta xam nga ça déchaîne les passions ça déchaîne les passions mut'atun nisa on fera tout nag on ramasse incha allah comme bon on ramasse on ramasse on ramasse on va faire le tout nag mu bañ a nekk xam nga yaakaar naa ne. <coughs> alhamdulilah yarhamukallah yaakaar naa ne ku topp suñu jotaayu boobu ba léegi mooy bon minimum li ñuy wax dinañ fexe di ko teg foo xam ne mooy waxu ci alquran sunna waxu boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi mooy ne fii. xam-xam te loolu dafa jara leeral du wax sa xalaat du micro territoire ter territoire xaw ma terroir xaw ma du moom micro territoire du du xam-xam du loolu du nu ngeen ko gisee ndax foo ngeen ne lu jaadu la ak jaaduwul déedéet loolu du xam-xam te xam ku yàlla may xam-xam. waroo yow loolu warulaa yóbbaale ça déchaîne les foules ça déchaîne les passions moo xew gaa yi nekk ci comme niñ ko jële woon rek xam nga jëloon nañ ko fi Sénégal ay jamono y'a deux ans foog na deux jàpp trois ans ci affaire mariage temporaire ak chiites yi chiites ya fa ne gaa yi di leen invité mais li ci doy waar xam nga suñu réew mi mooy booy invité yenn yi di wax ci ci masala yooyu au moins na nekk ko xam na nekk koo xam ne au minimum mais maîtriser na sujet boobu mais yàlla la mooy lenn li ak xarula gën a niru ndax diine du loo xam ne dangay improviser wu ustaas déedéet imaamuna Maalik ibn Anas miñ fi tudd léegi tam mu nekk ci càllale bi te xadiis bi mu ngi ci Muwatta imaam Malik soloo na ko ci ci yoonam gis nga ci la ko imaamul Buxaari imaam Muslim ibn al-Hajjaj Abul Husayn rahmatullah ala al jami' ci yoonu imaam Malik lañ ko jële moom mu jële ko ci sëriñam di az-Zuhri moom mu jële ko ci Abdallah ak al-Hasan di doomi Muhammad ibn al-Hanafiya di doomi Seydina Ali ibn Abi Talib moom moo ko jële Seydina Muhammad ibn al-Hanafiya moo ko jële ci baayam di Seydina Ali ibn abi taalib radiyallahu taala anhu wa ardaa voilà mooy imaamu naa Maalik boobu boroom ngir bi ngiru maalikee yi dane moom commencéwul di wax ci diine di ubbee lu dul ne lu mag wala lu jege soixante-dix boroom xam-xam ne ko yow man ngaa wax mu door a tàmbali léeg-léeg jarul ñoom ñépp ñuy dajoo ne wax la ko ko moom mais nit li wolof njaay naan bët de yenuwul waaye xam na li bopp àttan bët yenuwul de mais xam na lu bopp àttan boo gisee luñ la tegal ne la lii yëkkati ko nga yóbbu ko boo xoolee sa bët bu ko xoolee li nga xam est-ce que àttan la walla déet moo tax on s'improvise pas oustaz on s'improvise pas te oustaz benn affaire la oustaz lu rëy la ah, du lu ndaw ñun ñoo jàpp léegi boo déggee al al isfira ñu koy woo al oustaz nga foog ne mooy oustaz buy jàngale ci daara yi noonu loolu lay tekki comme loolu boroom xam-xam bu mag boobu al isfira yi ñu naan ko al oustaz nga foog ne mooy kon kon waa ñu yor kiiwam fee di jàngale ay ay ay qul a ahad kese. wala di jàngale abatasa ah non ah non mais léegi mooy bon da gis ni gis nga connotation bi mu am léegi gars yi sax bu ñuy wax ah kon de oustaz la alors que lu rëy la mais borom kenn du s'improviser boroom xam-xam kon kenn du s'improviser noonu oustaz mais xoolale boroom xam-xam ba waxoon boroom xam-xam boroom xam-xam ba waxoon nee na de duma jaar ci tur bi mais moom mu ne euh, bi muy waaj a génn àddina dane mébatoon naa bëggoon naa li ma li ma wax mooy yi ma ubbee yépp ci diine ñu koy laaj question réponse yi mu doon def ñu koy poser question muy tontu aka neexoon yi ma masa tontu boobu ba léegi tey tey ñu dóor ma ko ay yar te bu ma génnee àddina duñ ma ci laaj dara loolu de bu ma ko mënoon a am moom laay préférer que ma génn àddina alors que doon naa tontu ay question réponse Allahu akbar ba mu génnee àddina ñu laaj ñu gis ko ci gént laaj ko mu ne lan nga lan lan la la sa boroom def mu ne ko di ngeen trouver mu ne di ngeen fekk fi yàlla loo xamante ni nii yaakaaru ngeen ko woon sax laa ilaa ci yërmande yàlla joo xam ne loo ci yaakaar loo ci foog foog yow gisagu ngeen dara allahu akbar bu dee kooku mooy xalaat loolu di wax loolu ci lalu lalu lalu faatoom kon nag mbir yi mooy suñu réew rek ngay gis ngay gis ñuy wax affaire diine ñu woo ay commentateur de làmb xam nga ndax soit ngeen ne ma ah, da lool kenn du ko du ma ko du ko xëccoog man est-ce que màggal affaire diine la kenn du xëccoog man kenn du affaire diine màggal Tuubaa gàmmu est-ce que affaire diine la loolu kenn du xëccoo man ne ma du affaire diine rawatina ñi koy défendre bu dee ñi ko dul défendre par exemple ibaadu yi moom dañ naan la loolu du affaire diine affaire bida la mu jeex mais man ñi may wax nii ñi may wax nii mooy ñi nga xamante ne nii mooy surtout ñi nga xam ne d'accord nañ ci ne yooyu man nañ koo def te ñoo ñëpp suñum réew léegi mooy ginnaaw bi ñu d'accord ne affaire diine la nan lañuy def bu dee xoolal bu dee caaxaanu làmbkat yi ñu woo ay làmbkat ñoo xam ne ay làmb ñoom loolu lañu xam match bu amee ñi ñuy woo ñuy commenter affaire loolu lañu mooy ñoo xam ne affaire ay ay staps xaw ma lañ def wala yooyu daal lañ xam ay anciens joueurs ak anciens entraîneurs bu ñuy wax mooy domaine bu ñuy wax génie civil ñu woo gaa yi nga xam ne ñooy ingénier yi jàng loolu man Sénégal lenn rek laa fa gis que bu bu bu ci wax ko jotee bu ci wax ci jotee ñu ñu woo ñeneen ñu dul ñoom wala ñu ñu woo ñeneen boole leen ak ñoom mooy diine da gis gaa ko ay màggalu Tuuba wala gàmmu Tiwaawoon gi ni ñuy def nga gis yenn tele yu bari ay commentateurs de làmb ñooy wax ñooy wax loolu mooy lan nga mën a jànge foofu ci waxu ñooñu lan nga fa mën a jànge lu dul wax yoo xamante ni ay nettali la yoo xam ne dara du la ci leer ne am na mooy nettali la yoo xam ne amul càllale ay diw wax nag même bi nga xam ne sax moom moo ko fekke moom kooku manuñoo manuñoo fiyewu ci ay waxam ndax làmb ji muy commentaire tax na moom ak muru am wàcc na bu yàgg mooy ne moom dootu siqa voilà tout court commentateur làmb sa siq sa sa sa kóolute wadd na bu yàgg ndax ñoo xam ne ay ay ay ngemb lañuy yor nga ñëw di tiim ñooñ di leen xool loolu même bu wóor nga sax yow loolu rek day wàcc mooy ndax bokk na ci asiqa nga nekk koo xam ne ku mën a takk nga takk gi moom léeg-léeg dinañu ko am mooy ñu mën a jàpp la ñuy doon adlun waaye foofu mooy problème bi wóor ba pare nga nekk koo xam ne côté sa mbañum rus dara du ci teggeeku yow boroom xam-xam yi rahmatullah di wax naan comme waajoo xam ne dafa taxaw yenn yi rek bu ko defee boroom xam-xam boo xam ne kooku dañ mooy lool rek day dindi day dindi respecta mooy sa respectabilité voilà moo tax fekk la ngay seetaan seetaani ay film yu mel noonu loolu day waddal sa sa mbañum rus yow dootoo siqa même bu dee ne yeneen yi dëgër nga ci ndax lan ku koo xamante ne ni man naa suufeel boppam bay seetaan ay yii ay ay ay ay ay ay kii yii nii Euh, feuilleton yi telenovela yi kooku dara wóoruñu ne kii li muy kooku moom saay ndax mbir mi dafa laaj rigueur ndax bokku ngeen lay suu sawaa a gis nga li alxuraan di wax naan juif yi yemuñu wa min ahlul kitaab yemuñu mais jullit ñi ci seen biir yemuñu mooy ne yow bu dee ne daa am fu la yàlla teg xam-xam bu la ko yàlla dénkee doo n'importe qui bu dee tamit taalibe nga buy sàkku xam-xam doo n'importe qui du ne lu ñépp def da koy def déedéet yow dafa am yoo xamante ni mënatoo koo def mënatoo koo def parce que yow perfection lañ soxla ci yow te boo xasee dugg ci sàkku xam-xam amatoo droit ne bàyyi naa amatoo droit boo xasee dugg jeex na ndax il faut am ñoo xam ne ñooy taxaw loolu te buur yàlla buur yàlla loolu day tànn ay nit ñu koy def boo nee nag ci yoon woowu tu n'es plus n'importe qui ay lu ma neex def ak de façon xaraamul mbir mi tegootul ci xaraamul kese déedéet parce que yow say jëf day nekk loo xam ne nit ñi dañ koy roy moo tax moo tax da ngay jéggi ku baax koo xam ne dañ lay nuyu jigéen dafa ñëw di la jox loxo nga bañ lan lañ lay wax kii de ibaadu la ndax lan xam nañ ne ibaadu moom day doxal diine léegi mooy ainsi de suite yu bari booy kii dañ naan waa ji bu ku muuru sax ndaw su commencé muuru ñu ne ibaadu la góor goo xam ne day respecté sunna ñu ne ibaadu la léegi yow kon nan ngay nekke ibaadu ba pare wala ñu jox étiquette boobu ba pare ñu gis la ngay def defu yoo xam ne jëfu yi ñéppi def la mais yaa ngi commencé di màbb respectabilité ñi nga xamante ni ñoo ñuy topp sunna ko moo tax yooyu yu am solo la kon yooyu dafa am solo léegi nag kon affaire oustaz kenn du ko improviser ñun mënuñoo ñëw di débat yu mel noonu yoo xamante ni non ñun damaa foog ne dañuy xaru ñun ñun wallahi suñu réew mi damaa foog ne dañuy xaru parce que dañuy mooy de ñu ne diw oustaz la koo xamante man loolu moom c'est c'est bizarre loolu moom c'est vraiment bizarre quoi xawma gars yi fu ñuy jëli affaire boobu moyen de ñu ne diw oustaz nga commencé gis mais mais bu dee ne moom compétent na c'est bien parce que tamit du ab confrérie waa kii ab dumtudd ab secte boo xam ne dañ naan ñii rek ko mën a doon loolu amul ku ne mën na koo doon ku nekk mën na am xam-xam sauf que il faut mu leer ne boroom xam-xam nga mënuñoo toog tamit Euh, manuñoo toog tamit ku tëb rek euh, euh, ñu ne waa ji moom la wala ñoom diw rek loolu loolu yépp ñaar yi yépp ñaar yi yépp benn amu ci ñaar yi yépp benn amu ci léegi ginnaaw kon bu ñu xamee loolu mooy man damaa foog dañuy xaru le fait que Seydina Omar ibn de dañ ko doon laaj ab laaj ci diine mu dajale al ansaar ah, kibaaru saxaaba min al muhaajiriin wal ansaar Seydina Omar mooy kan deuxième personne personnage après ci l'islam après yonent bi aleyhi salaatu wassalaam mooy deuxième personnage ginnaaw Seydina Abu Bakar moom moo ci tegu lañuy laaj ay laaj mu dajale saxaaba rasulullah sallallahu alayhi wasallam yi ci gën a màgg ëpp xam xam gin ci ëpp dar dayo mu woo leen dajale leen poser poser leen laaj bi ne leen teg tegal leen laaj bi ne leen lii de mooy laaj bi ma dikkal damaa bëgg nag yéen ngeen def istinbaat bi ci téereb yàlla beeg sunnaa yonente mi aleyi satu salaam lu ci waaye xam na wax ngeen discuter ci ba xool lan lañ lan mooy àtte bi bu dee Seydina Omar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu ñu yonente bi aleyi satu salaam ne bu bu bu amoon keneen ku buur yàlla Eh, eh, di di di subhaanallah mu ne am na non mooy yim wax ci moom dafa bàyyi ko waa kooku noonu mu ne alxaquma maa Omar mu ne dëgg day ànd ak Seydina Omar kooku noonu lañuy laaj muy ñëw di dajale nit ñi ngir laaj leen ñoom waaye ñun lan ngay xalaat koo xamante ne nii vraiment sa àlluwa moom daanaka amoo ko woon amoo woon àllu wala damm na bu yàgg nga ñëw improviser oustaz di dugg nag ci masala yi nga xam ni loolu akaabir yi ci ulama uy ñoo ko ñoo ko doon traité te gis nañ liñ la wax Seydina Omar léegi radiyallahu ta'ala anil jami' kon ñun nañu def attention bu baax walla walaysa kullu ma tara mudawwaran ka'kan walaysa kullu daw in qamara daw in qamara loolu la say Seexul wax radiyallahu anhu wala lu bu dee jaawale ma verbe bi wala mu ma jiital lenn kii walaysa kullu ma tara mudawwara du lépp loo gis muron rek kankan ka am mbiskit la moo xam ne moo mën a lekk la déedéet du lu ron lu ne mbiskit la mooy du boo gis kuy improviser wu oustaz ku ne wala boroom xam-xam mu ne boroom xam-xam la ah non déedéet déedéet walaysa kullu daw'in qamara te tamit du euh, lépp lu naan xuy lu ne aw weer la boo xam ne usbatu saar yi na ñoom mën nañ ci di gaa yi dox ci guddi yi mbooloo yooyu di di voyage ci guddi yi mën nañ ci mu mu nekk seenu lampe bu ñuy niitloo déedéet du ne lu naan xuy lu ne ab lampe la déedéet déedéet kon nag masala muta du masala moo xam ne masala la moo xam ne mu siiw la mu siiw la ñun nag daa siiw ci suñu gox yi ndax xamuñu ko woon ñi ko xamoon bariwul comme que léegi chiite yi dañ faa am ci la feeñe ak ku ñu invité rajo mu wax gars yi affaire bi nag jóg nag gars yi commencé gars yi di demee seen xel ñenn ñi di ñaawlu ñenn ñi di rafetlu ñenn ñi di tukkuwaate ñenn ñi di kii mais ñun wax ji mooy ana lan mooy masalatul mut'a loolu nag lañuy la ñuy gis tey te yonent bi aleyhi salaatu wasalaam ndax li mu ko xaraamal ci fii ñu àgg ci siira bi di ghazwatu Xaybar comme ni nga xamante ne Seydina Ali ibn Abi Taalib mi nga xam ne ñoom kat ndax chiites yi ñoom ci seen bopp ñoom fu wute amee loolu règle la ci ñoom moom de façon mooy seen référence Seydina Ali ibn Abi Taalib mooy seen référence te tamit fu wute amee ci moom lañuy ñuy dellu ak aïma yi ñuy wax mais Seydina Ali moom moom la doomam ci doomu boppam di Seydina Muhammad ibn al-Hanafiya doomu boppam moo ne man sama baay ci boppam moo ne yonent bi alayhi salaam dafa tere mutaa keroog yow ma Xaybar te kat ñëwaat na ci sax imaamul Buxaari rahmatullah alayhi te loolu dinañ ko gis euh, nañ bàyyi noonu après dinañ dikkaat ci loolu pour wan sauf que par exemple raisonnement boobu <laughs> manoo ko manoo ko manoo ko poser le chiite ndax moom boo ko waxee loolu mooy du ñoom ñépp nag du chiite yépp a koy defan ah. loolu tamit benn affaire la mooy lu jar a xam la du siit yépp rafida yi dañ koy def lu bari ñoom dañuy mooy dañuy soutenir que ne loolu mën naa nekk muy mut'atun nisa ñoom dañ naan loolu mën naa nekk mais am na ci siit yi ñoo xamante ndax siit yi dañu bari ah ismailiyin yi ñoom ñëpp ay siit lañ ak ak gaa yi nekk yaman ñooñu ñëpp du du du de siman les schismes duodécimains mooy al ithna achariya ñooñu ñooñu ñëpp Iran ñoo nekk Iran ay ci golfe beeg yooyu mais am na ñoo xam ne euh, ñoom ñoom comme ismaili yi ñoom ñooñu bokk ñoom ñële ak ñu nekk Yaman ñooñu am nañ ay différence mais yooyu taxuñoo jóg quoi léegi mooy manoo ko ne par exemple yow yow affaire bi fee affaire bi wér ci Seydina Ali ibn Abi Taalib ndax moom ndax xam nga dafa am dalil luñ naan dalilul ilzam dalilul euh, euh, euh, dalilul ilzam dalilul ilzam mooy dalil boo xam ne dalilul ilzam wal iltizam voilà dalilul ilzam wal iltizam mooy boo xam ne man man damaa d'accord ci dalil bi ki may waxal daal di ciy d'accord bu boobaa man man naa man naa jël même référence par exemple man man may waxtaan am na ñu ma ko doon wax fan yee ay soxna yu ma ko doon wax fekk ñuy wax ci affaire ay ay ay ay ay ay ay sikkar masalaam sikkar xam nga loolu dañu ko gis la ilaha illallah mooy ne ci li ñuy jàng fii nii am na masalaam sikkar est-ce que sikar mbooloo dagan naam daganu sikar bi wax ci kaw mën naa nekk man da nekk loolu gis nañu xadiis Seydina Abu Muusa al-Ash'ari bi mooy nettali bi mujjee gis ci ghazwatu Xaybar loolu lool masala la boo xam ne incha allah dinañu ko gis incha allah dinañu ko gis loolu euh, léegi ñoom ñu ne loolu bon dañu gis ay ñoo xam ne gëmuñ loolu ay ay ñoo xam ne ñu ñuy woo seen bopp salaf ñoo xam ne euh, ñoom euh, benn femme buñ dajal boo xam ne moom dane leen yéen nanoo tax ngeen di yori kurus ak di def yóg yi léegi muy wax gars yi na ko noonu ndaw si ne yooyu yëpp bi dans la yi mel noonu euh, kenn ki moom mu ne moom li mu ko doon tontu li mu ko doon wax pour convaincre ko mooy ne Seydina Cheikh Ahmad Tidiane radiyallahu anhu moom lañ ko jox ma ne ko non yow loolu du du référence ci ñoom mooy ne bala ngaa cité yow bala ngaa cité Seydina Cheikh mooy <laughs> mooy ki nga koy ki nga koy ki koy citeel mooy bu dee ci diine doo raisonner noonu doo raisonner noonu ndax dagan naam daganul moo mënoo tëb yow waa ji premièrement d'accordul ne sa sëriñ boobu moom jàppewu ko lenn mooy ne kon kooku nga jël ci naan moom moo mën a lii loolu mën nga koo wax ci say ci say argument la ci say argument la mais du lool ngay déparé ndax moom loolu du dalilul ilzam wal iltizam non yow loolu yow la concerné saa sa après man nga koy utiliser comme dalil mais doo commencer foofu da ngay commencer fi nga xam ne yéen ñaar ñépp ko bokk nga xam ne boo ko waxee moom du du mën a nier il suffit nga leeral ko du mën a nier ñu bari ak loolu lañ xamul moo tax moo tax xëccoo yéeg meroo yeeg foofu la ndax ku nekk moom say référence bopp koo xam ne keneen ki jàppul na référence la te diine ji boo bëggee kii yow waxal alquran waxal sunna après nga départ mooy loolu boo ko waxee waa ji murit laag xaadir laag ibaadu rahman laag waa ji yooyu yépp newul ci mouvement yooyu yépp bu dee diinee ko ñor ta mu xam ne alxuraan ak sunna ñooy référence yi nga wax ak moom loolu bu leeree nga jox ko mbir yi mu leer bu dee dëgg ko tax a jóg dina xam ne yow wax nga dëgg mais boo jógee naan ko sama sëriñ te jàppu na yow sa sëriñ jàppe moom gëmu ko ah mooy ne kooku kooku mënoo ko convaincre kooku mënoo ko convaincre moo tax siit bi mënoo ko ne yow affaire bi wér na ci Seydina Ali danaan la mais yow kan moo solo la nga ne ko imaamul Buxaari mu ne man Buxaari imaam bo waaw yow moom du référence ci ñun ñun dañoo am suñu façon ni ñuy ute suñuy xadiis ak suñu aïma yi ñoom ñooy référence moo tax kooku day jafe nga sukkandikoo ci xadis bii rek que ne walla mu ngi nii ñoom ki ñuy topp moo ko wax après ñoom ñu ne ñu wax lu contraire man nañ ne nag mais yow kan moo nettali loolu nga wax ñoom ñu ne non ñun ñu jàppuñ ne ñoom référence lañ ci ñun que luñ nettali lu nekk rek même bu dee ne ñoom dañuy utiliser yi imaamul Buxaari waa ahlu sunna di kii léeg-léeg ngir ne lii day wane ne li ngeen wax dafa contradictoire wala lii ngeen lii day dëgëral suñu wax te imaamul Buxaari moo ko solo mooy lool li ma leen ci bëgg a wax mooy nekkoon affaire yi mooy masalaam mutan léegi nag moom lañuy gis tey insha allahu taala léegi buñ gisee mëmbëstal moomu mooy ñu bañ ñu xam ni mutan lenn rek la mooy masala fiqhiya la du masala aqida de du masala aqida ah. c'est que nag mooy masala fiqhiya la ni muy amee wuute ñu naan boroom xam-xam bii nee lii de lii lii mooy avem kenn lii mooy avem mais loolu la de mooy muta manoo ne ku képp koo xamante ne dafa jàpp ne muta dagan na yéefér la déedéet déedéet àggul foofu àggul foofu moo tax euh, ñun fi ñu ko teg jàpp ne waa gars yi dootuñuy siit yi siit yi loolu du li ci ñoom du lool même bu dee garaaw na après boo léegi loolu ndax loolu masala lool dafa am beneen masala boo xam ne masala masala usuliya la voilà hal yu'tabaru euh, al ijma'u al ijma'u al xilaaf ma hiya masala masalatul ijma' ba'da al ixtilaaf mooy euh, masala boo xam ne dafa amoon wuute ci benn jamono bu jiitu après jamono yooyu mu wute boobu amatul mu am ijmaa consensus yu boroom xam-xam yi ne léegi loolu daganatul léegi est-ce que consensus boobu noonu day day annuler day annuler li nga xamante ne nii mooy mooy mooy mooy kii bi day annuler wute bi wala boog du ko annule loolu masala usuliya la masala usuliya la masala usuliyya te ñaari wax da cee am ci par exemple ma ngiru Maliki am na ñaari wax mooy ne benn bi ne loolu da koy da koy dindi bu ijma amee après wuute mooy ne wuute boobu doonu day deñ ijma ci ijma bi consensus bi da koy annuler ak ñeneen ñu ne non non du ko annuler du ko annuler fenn loolu wuute la loolu masala fiqhiyya ak usuliyya la léegi Eh, bu ñu xamee loolu kon mooy mbir mi fi ñu ko narat yóbbu fi ñu ko yóbbu woon ci débat yi dafa àggul dafa àggul te il était bien possible que ay nit ñoo xamante ne ci waa ahlu sunna wal jamaa lañ ñuy défendre idée boobu noonu ak boobu mais amatul mooy ne chiite moom booy xam seenu gravité moom du lii du du ci muta moo tax ñu garaaw déedéet ñooñu affaire problème u aqida lañ am aqida mooy li ngay fas gëm ko en tant que jullit ñoom lu foofu la seen problème nekk voilà ak yeneen ak yeneen mais du lii mooy li gën kon nag ginnaaw loolu léegi lan mooy muta ah? lan lay tekki muta ah, ab mariage la euh, mais nañu wax bon nañ nañ commencer ci wàllu euh, kii d'abord nu mu tudd ci wàllu wàllu langue lughatan après ñu def istilaahu shar'i fi fi fi shar'i ci ndax at al mut'a moo da ngay gis matta'a wala tamatta'a bi shay'i mu ne tamatta bi shay mooy bànneexu na ci mbir mi jëfandiku na ko voilà kom bu ma nee tamattaatu bi après benn mbir atamatta'u tamattu'an léegi tur bi loolu mooy verbe bi tamatta'a yatamatta'u tamattu'an tamatta'a mooy jariñoo na bànneexoo na jariñoo na al in mooy al intifaa'u bi shay léegi tur bi nag moom lañ naan al muta tamattu tamattu day nekk masdar mais day nekk ak tamattu day nekk tamit tur voilà euh, léegi loolu mooy ci li nga xam ne mooy ci euh, ci wàllu langue voilà bu ma nee tamattaatu bi dàbbati mooy utiliser naa li nga xam ne mooy njariñ njariñ yi yi fas wi yor utiliser naa ko mooy yóbbu na ma fa ma jëm kii naa léegi euh, moo tax xam nga dangay gis ak tamattu euh, ñiy def aj xam nañ ci dara euh, zaadul xujaaj ila baytillahi al xaram leeraloon nañ façon aj yi Euh, muy qiraan ifraad ak tamattu ak tamattu tamattu euh, mooy même même loolu la même la tamattu mooy comme que waa ji dafa def boo fàttale ko bu dee am na ku ko ci déglu mooy une pierre deux la def voilà mooy moom day ñëw umra ba pare ci période aj bi bu umra ba pare après mu summeeku ci aj ci umra gi après daal di aj mooy loo xamante ne ki ifraat par exemple moom deux fois la koy mooy day dem dem ba Makka ngir lan ngir def ak kese après beneen yoon mu ñëwaat daal di daal di umra loo xam ne deux voyages suñu borom yombalal la ko nga man koo def ci benn ak tamaton moo tax xéewal boobu la buur yàlla de après da ngay rendi da ngay rendi dara voilà une pierre deux coups même affaire bi la le fait ngay bànneexu ci la fekk que yow loo xam ne. naroon na la jëlal ñaari voyage su suñu boroom ji permettre la nga man koo nga man koo def daal di ci daal di ciy jariñoo def ci loo xamante ni ñaari jaamu yàlla ci loo xam ne voyage boo xam ne ndax am na ñoo xam ne pour comme ñu ne ifrad moo gën euh, bon que ne loolu boo ko doon kii ci ñaari voyage te loo gisoon nañ don ñi comme même xulafaa yi ñi ko ci doon wax bu Abu Bakar ak Seydina Omar ñi gisoon loolu mooy ñoom li ñu bëggoon mooy nit ñi di gën a ñëw ci kaaba bi voilà bi comme ça bu ñëwee aj def aj kese après bu ñëwee beneen yoon daal di ñëw umra bu ko defee mooy dikk gi ñu ñëw di daal di kii kaaba gi di gën a bari voilà léegi yow loolu buur yàlla may la nga bànneexu ci lool ci benn voyage kese nga def ci liñ naan une pierre deux benn xeer ma defaale ci ñaar ma jam ci ñaari picc voilà ngir sante ko yàlla nag mu ne la kon nag dangay reen rendi gàtt voilà wa man tamatta'a min al-hajji ila al-umrati famastaysara min euh, la même moo boobu noonu tamattu loolu moom la euh, léegi nag mu des léegi ci sharia bu ñu naan muta am nga wax nañ sharia léegi côté aj bi léegi côté euh, fii ñu nekk moom ci wàllu mariage bi moom mooy la dañ naan euh, par exemple euh, ku mel ni imaam Ibn Manzur rahmatullah alayhi dane wal mutaatu at tamattu bil mar'ati la turidu idamataha li nafsika mu ne ah moom imaam ibn Manzuur rahmatullah alayhi min ahli lugha mu ne wal mut'atu mut'a mu ne at-tamattu mooy bànneexu bi nit kiy bànneexu ku góor ki di bànneexu bil mar'ati ci ndaw si mooy ci ab mariage lay doon moo tax ñu naan nikaaxul mut'a mais sauf que ci ab période bu bu bu bu bu bu limité la bu délimité te xam ko mu ne laa turiidu boo xam ne bëggoo idaamataha mooy ne du da ngay takk ndaw si pour du bon non mooy nga ne mooy nit koo xam ne dafa ñëw ne euh, comme mu ñëw tukki wala mu am fu mu dem mu war faa nekk un mois wala mu am fa mission une semaine mu gis benn jigéen bu mu bëgg ñu bëggante mu ne ko léegi man je te propose une chose qu'on vit ensemble benn mariage la ñuy def boo xam ne dañuy marié wu mais pour une semaine dure bi ma fiy nekk par exemple tey le lundi mardi mercredi jeudi vendredi samedi dimanche moi je pars léegi nag dimanche ci la suñu diggante di yem voilà loolu mooy mutaa wala nga ne weer exemple laa la jox nga ne man weer laa fii def wala trois mois laa fiy def wala sax un an laa fi am ndax dama war a sama dernière année de thèse laa nekk léegi sama co-directeur de thèse bi kenn ki mu ngi université Cheikh Anta Diop kenn ki mu ngi euh, université de Rennes léegi dernière bi fa laa war a nekk Rennes laa war a nekk léegi yow nga ñëw Rennes bi nga ñëwee ren nag nga gis fa benn femme boo xam ne nga ne ko man dama laa bëggoon a denc léegi kooku noonu loolu noonu par exemple kooku euh, loolu noonu mooy léegi nga ne ko ci un an bi kese nag lay yem nag ci un an bi ci lay ci lay yem léegi nag affaire boobu noonu noonu loolu noonu mooy mutaa bi bu un an bi jeexee jeex na mooy ne bépp mariage boo xam ne ci contrat mariage bi dañ cey def ne dañ cee def durée de limite comme CDD voilà ab CDD la contrat de travail à durée déterminée mooy contrat liggéey la boo xam ne bii nag contrat mariage nga ne durée déterminée la mooy bu bu jamono jii jotee nag waa dinañ ko signer nga liggéeyal ma mais c'est pour trois mois bu trois mois yi jeexee mu jeex voilà comme loolu la. mariage temporaire c'est genre CDD la en en mariage ci wàllu mariage voilà lool mooy ci gàttal lool la léegi nag mais sauf que bu am benn affaire mooy léegi nga ne ma ah, mais léegi mariage temporaire loolu noonu mais léegi bu ci kiiwee nag bu waa ji woon après waa ndaw si la koy doon déedéet doon nante du am te ay nekk fi fase la du ci am mooy ne bu jeexee jeex na waaw amul doon donnante amul lool voilà yooyu yëpp amu ci lool rek la léegi kon léegi baax na kon lool mooy mariage temporaire temporaire voilà léegi ndax mooy at tazwiju ila ajal tazwijul mar'ati ila ajal voilà mooy takk ndaw si ba benn durée benn période bu période ba jotee nag kaanal firaaqu mooy affaire bi nag tàqale koo am euh, léegi léegi léegi ginnaaw bi ñu gisee lii ginnaaw bi nga xamante ne lañu gis lii muy kon gis ni lan mooy mariage temporaire léegi man daal damaa dem Jurbel war faa def quatre jours gis naa fa femme boo xam ne neex naa ko neex na ma léegi ma ne ko léegi bon man dama bëggoon ñu marié wu mais quatre jours laa fii def bu quatre jours yi jeexee jeex na mu d'accord aywa loolu mooy mariage temporaire sox aajowul nga naan un an la ko wax ak wala deux jours la ko wax ak wala quatre mois wala cinq ans yooyu yëpp dix ans yooyu yëpp ci yem loolu lépp mooy mariage temporaire léegi nag mu des laaj yi ñu dugg nag ci masala yi nag alhamdulillah wassalaatu wassalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walaahu amma bu njëkk bi mooy mariage temporaire ana kañ la ko yonent bi alayhi salaatu salaam tere maanaam lii loo ciy laaj yow gis nañ léegi nii ci kenn ci xaybar lañ ko tere kay <coughs> gis nañ ko ci biir nettali bi fàttali nga léegi xadiis bi kay mu ngi saxiixay ni kay ñoom imaam ibn Isxaaq sax ñoom ñépp solo nañ ñoom imaamul Waaqidi ñoom imaam imaamu ahlu imaamu siyar yeeg sunan yeeg su may téere xam-xam yii sunan yeeg téere xadiis yi foo dem yii nii ñëw na fa musannaf bu Abdurrazzaq ñu ay ñoom musnadu imaamu Ahmad ibn Hanbal musannafu imaam ibn Abu Bakr ibn Abi Shayba sunanul Bayhaqi sunanu Daarimi sunan ad-Daaraqutni sunan ibn Maaja sunan an-Nasaa'i sunan Abu Iisa at-Tirmidhi sunan Abu Daawud wa wa wa wa yul jeex yooyu am na ci muy yuwee xaybar léegi yow lii ngay def nii looy looy laajte ci lii ta nga wax ko fi léegi ma ne la ah <laughs> waaw dëgg la nangul naa la lool nga wax waaye masala xilaafiya la dafa am masala boo xam ne dafa am ay wuute lañu ko xaraamal loolu dafa am wuute de c'est pas un consensus de ma ne la waaw mais yow xadis bi wér na ci saxiixayni la ne ma ne waaw ci saxiixayni la ne waaye ci saxiixayni am na yeneen xadiis yoo xam ne seen boroom dañ koo solo yuy wax ne beneen jamono lañ ko am yeneen yeneen saxaaba yu ne beneen jamono lañ ko xaraamal ak ci téere yi mën a limal léegi yu xadiis yeeg yooyu yoo xamante ne nii foofu dañu wax beneen dat beneen xew-xew lañ ko xaraamal moo tax Euh, mooy xam nga ko la ci septième année bi lañ ko xaraamal ñu dem gis ci huitième année bi yonent mi alei satu salaam ko ñu koy def après mu ne xaraamal na ko foog naan la kon yow xaraamal gi mooy loolu la loolu moo ci am moo tax boroom xam-xam yi rahmatullah lu ñu wute kan lañ ci xar kañ lañ ko xaraamal imaam as-Suhayli rahmatullah alayhi pour tontu tontu ci ar-Rawdul Unuf boo demee ci ar-Rawdul Unuf bokk na ci téere ñu la doon wax ci introduction bi imaam as-Suhayli al-Maliki al-Andalusi Espagne gii la dëkkoon imaam as-Suhayli rahmatullah alayhi léegi pour tontu lii mu ne waqad waqad ixtulifa fi waqti tahrimi nikaahil mut'a mu ne fa aqrabu ma fi daalika eh, waxam ji boo demee ci ar Unuf téereem boobu bu am solo boobu ci siira muy def ci siratu ibn Hisham lay doon kii rahmatullah alay léegi mais euh, euh, kii kii nu mu tudd imaam al-Hafiz ibn Hajar reprendre na ko ci Fathul Bari bi muy shara hadis boobu imaam as-Suhayli mu ne waqad ixtulifa fi waqti tahrimi nikaahil mut'a mu ne de boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi wuute nañu ci jamono ji nga xam ne lañu ñu xaraamal li nga xam ne mooy le mariage temporaire dañ koy wute mu ne fa axrabu maa ruya fi daalika riwaayatu man qaala fi ghazwati Tabuk léegi nag jàppal répertorier nga jàpp ana kañ lañ ko xaraamal mu ngi cité mu ne boroom xam-xam yi dañ cee wuute mu ne li gën li nga xamante ne nii moo gën a tumuranke li dina a tuuranke loo xam ne moom lañ ci solo këne waxtu woowu jamono jooju lañ ko xaraamal mooy bi ne fii ghazwati Tabuk këne ghazwatu Tabuk nga ne ma luy Tabuk Tabuk kenn gisagu ko fi kañ mooy ghazwatu Tabuk ma ne la c'est normal parce que jeexalaguñ siira bi jeexalaguñ siira bi ñu ngi ci septième année ñu nga jëm ca dixième di dugg ca onzième année ci dundug yonent bi aleyhi salaatu salaam foofa fam jeexe foofa àggaguñu fa fi mu àddina àggaguñu fa kon c'est normal ñun dese nañu ñetti at ma ne la ghazwatu Tabuk mu ngi am ci juróom-ñeenteelu ci juróom-ñeenteelu at wi ci gàddaay yonent bi aleyhi salaatu salaam neuvième année bi ci la ghazwatu Tabuk am mu ne kon imaam as-Suhayli rahmatullah alayhi mu ne bi gën a tumuranke luñ ci soloo que ci lañ ko xaraamal mooy bi ne ghazwatu Tabuk ci la yonent bi alayhi daal di xaraamal lan mut'atu nisaa muy mooy mariage temporaire mu ne summa beneen bi ci tegu mooy riwaayatul xasani muy imaam al-Hasan al-Basri ibn Yasaar al-Basri rahmatullah alayhi bu mag boobu taalibe saxaaba yu mag boobu radiyallahu anhu mu ne anna dhalika kaana fi umratil qada sayyidina al hasan al basri moom mu ne xaraamal gi ñu xaraamal li nga xam ne mooy mariage temporaire fan la xewoon mu ne ci umratul qada mooy lan yene ma loolu it gisaguma ko fi ah umra bi ma doon gis li fi doon mooy umra bi yonent mi alei satu doon dem Hudaybiya ñu arrêté ko ca buntu boobu rek lañ fi gis kon umratul qada gisaguñ ko mën a la ajal wax nga dëgg boobu ñu ngi ko war a gis at mii di ñëw mooy at mi ci tegu ndax Hudaybiya boo fàttale ko eh, yonent bi aleyhi salaatu salaam lan la ko waa Quraysh waxoon dañ ne ko woon demal ba jamono ji ba at ma di ñëw ci ngay dóora ñëw mën a umra léegi umra boobu nag mu def boobu mooy umratul qada voilà kon boobu la am ñu ne boobu la kon mooy un an après lan ghazwatul Hudaybiya wala umratul Hudaybiya umratul wala umratul Hudaybiya mais gisoon nañ ne boroom xam-xam am nañu ko tuddee ak yooyu yëpp yooyu waxoon mu ne kon deuxième ngoog boo xam ne ci imaam al-Hasan al-Basri que ne umratul qadaa la woon mu ne wal mashhuur fii tahrimiha anna dhaalika kaana fii ghazwati Khaybar mu ne nag bi nga xam ne moo a ci jamono ju ñu xaraamal mariage temporaire mooy wax ji ne que ne ci ghazwatul fath mu tax ma naan ghazwatul Hudaybiya ghazwatul mu ne wal mashhur fi tahrimiha anna dhalika kaana fi ghazwatil fath mu ne bi nga xam ne moo gën a siiw ci xaramal gu ñu xaraamal kër wax bi ne dañu ko xaramal moom mariage temporaire kañ lañ ko xaraamal mooy bi wax bine ghazwatul fath mooy fathu Makka lañ ko lañ ko xaraamale mu ne kamaa ni nga xam ne axrajahu muslim comme ni ko imaam muslim solo min xadiisi rabi' ibn sabira mu daal di koy jële ci ar-rabi' ibn sabira radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa an abiihi mu jële ko ci baayam mais li tax imaam as-Suhayli wax lii dinañ ko gis bi li tax mu ne moo gën a siiw ndax moom moom dafa bokk ci ñuy défendre affaire bi que tere mariage temporaire mu ngi xew kañ mu ne ci ghazwatul fath ci fathu Makka la xewoon moo tax mu ne al mashhur te tamit anaana moom fa mu newoon mooy ñëfu ëpp tamit idée boobu lañ yoroon boroom xam-xam ya fa newoon boo ko boolee ñeneen ñi mu gis ñuy défendre loolu mooy day nekk loo xam ne man nañ ne mashhur la ci ñoom waaye dinañ gis kañ ban moo gën a dëgër loolu ak seeguñ lii dañuy lim wax yi am ci kañ la woon gis nañ ghazwatu Tabuk umratul qada un an après lan un an après Hudaybiya ak lan bi nga xam ne moo ne ghazwatul fath la woon mooy fathu Makkata ubbig Makka waaye ar-Rabi' ibn Sabira ci boppam radiyallahu anhu imaam Abu Dawud soloona ci moom këne moom mu ne ci xajjatul wadaa la xajjatul wadaa mooy aju tàggatoo gi aj gi nga xam ne yonent mi moom la masa aj ci lislaam mooy ci bam amee révélation ba mu benn aj la masa aj am kon seydina ar-Rabi' ibn Sabra radiyallahu imaam Abu Dawud as-Sijistaani dafa soloo ci moom beneen wax bu wuteeg li imaam Muslim soloo ci moom këne ghazwatul fath la woon mais foofu dane xajjatul wadaa la xewoon mooy ci ajug tàggatoo gi ci ajug tàggatoo gi kon ñett ñeenteelu waxangoo mu am ñeneen ñoo xam ne dañu ne dañu ne lan ghazwatu Awtaas la amoon ghazwatu Awtaas nga ne ma eh Awtaas maa ngi koy dóoru dégg nga ne waa c'est normal mooy li ma lay wax mooy li ma la waxoon sànq ci tontu bële rek bi ma lay wax umratul qadaa mooy ne àgg wuñ ci Awtaas bu ñuy gis fatxu Makka non bu ñuy gis kii oh, umratul qadaa fatxu Makka yooyu balañ yooyu yépp ba ba fin bi gis fi tudd te gisuñu ko mooy fatxu Makka bu ñu gis fatxu Makka nga xam ne Awtaas Awtaas ak fatxu Makka dañu jege ñoom voilà léegi euh, kon euh, ak lan ak Xaybar ak Xaybar këne Xaybar lañu ko xaraamale woon léegi am na beneen boo xam ne par exemple lii la imaam al al al kii al Suhayli daal di tudd mooy da gis kon Xaybar Tabuk ta nañ commence Tabuk Tabuk umratul qada mooy kañ la xew ñii ne Tabuk la woon umratul qada umratu kii be beneen bi ne fathu Makka la woon bii ne Awtaas ghazwatu Awtaas la woon bii ne xaybar la woon bii ne xajjatul wadaa la woon nga am kon ñaata six imaam alxaafid bi ñuy cité bi moom ci fatxul baar yi mu ne wa baqiya alayhi xunayn li annaha waqaat fii riwaayatin voilà mu ne am na mu ne moom six la cité moom sëy naa euh, kii imaam as-suhayli rahmatullah alayhi mais des na des na Xunayn ndax am na ci rot na ci riwaaya soloo nañ ke ne Xunayn tamit foofu lañ ko foofu lañu ko lan foofu lañu ko xaramale woon kon kon da ngay mujj am set set bërëb yoo xam ne bu ci nekk nee nañ foofu la yonent yonent saab saab xaramale lan mu tantu mariage temporaire mu tantu nisaa léegi nag léegi imaam al-Hafiz ibn Hajar léegi nag muy def mooy muy léegi nag muy nootal ak xool riwaaye yi ban moo ci gën a dëgër xam nga dañu na cité noonu mais ana est-ce que yi yëpp euh, euh, cité dëgër nañu ndax tamit mooy bu dee bu da'if fa ci ne moom benn wax yi dafa da'if mooy mooy dinañ ko wax nii mais après dañuy wane ne boobu dëgërul ndax lii léegi nag imaam al xajar ibn Hajar mu ne fa amma riwaayatu Tabuk fa axrajaha isxaaq ibn rahawey wa ibn hibbaana min tariqi min xadiisi abi hurayrata radiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam lamma nazala bi thaniyati al-wadaa'i ra'a masaabiih wa sami'a nisaa'an yabkiin fa qaala maa haadhaa fa qaaluu yaa rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam nisaa'un kaanuu tamatta'uu minhunna fa qaala hadama almut'ata alnikaaxa waltalaaqa walmiiraas mu ne kantaa wax ji nga xam ne moo ne këne fii ko yonent mi alayhi salaatu salaam moo doon Tabuk mu ne loolu ki ko sol ki imaam Isxaaq ibn Rahawayh Rahawayh radiyallahu rahmatullahi alayhi wa ibn Hibbaan ak imaam ibn Hibbaan min tariqihi ci yoonu kan imaam Isxaaq ibn Rahawayhi la jaar mu jaar muy xadiisu Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu mu ne Yonent mi alayhi salaatu salaam ba mu wàccee saniyatal wadaa gisoon nañ ko tala'a al-badru alaynaa min saniyatil wadaa'i tala'a al-badru alaynaa voilà min saniyatil wadaa'i wajaba shukru alayna maa daa lillahi daa'i saniyatul wadaa yàggaloon nañ ci <laughs> euh, est-ce que talaal badru alayna mu siiw boobu est-ce que bi yeneen bi alei saatu salaam di gàddaay si di ñëw Medina la wala ba mu jógee Tabuk la loolu xam nga <laughs> xawoon naa màbbal benn benn benn affaire boo xamante ne nii bu ñépp jàpp mu ñu bari jàppoon ne noonu la te du maa ko màbbal waaye gisoon nañu yëf de wala nañ la ji ci imaam ibn al imaam al waxoon bañ ci àggee léegi nag mu ne kon Tabuk ba ñu àggee Seydina Abu Hurayra mu ne bi nga xam ne ci lañu wàcc fi nga xam ne mooy saniyatul wadaa mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam dafa gis ay làmp mooy pas lampe torche mooy ay yu ñu taal wa sami'a nisaa mu dégg ay jigéen yu yuy jooy mu ne lay lan ñu ne mu ñu ne ko yow ndaw yàlla li ñooñu di ay jigéen lañ yoo xam ne ñii mooy dañ doon bànneexu ci ñoom mooy dañu doon def ak ñoom mariage temporaire yonent bi alayhi salaatu salaam ne hadamal mut'ata an nikaahu voilà hadamal mut'ata an nikaahu voilà mu ne hadama daal dinay màbb al mut'ata mut'a an nikaahu léegi mooy xaraamal na ko léegi jeex na mariage màbbal na mut'a voilà wa talaaqu wal miiraas talaax bi nga xam ne tamit mooy bala ñu ne nit fase nga ko mooy daa fekkoon nga takk ko miraas yi balam ci am mooy entre ñoo xam ne dañoo mën a góor ak jigéen boo xam ne amul benn lien de parenté yooyu pour ñu mën a doonante fokk mariage am ndax ndax muta sànq waxuma lool la mooy ne waaw wax naa ko si mooy amul amul ne fase naa la ndax bu bu bu contrat jeexee jeex na te tamit amul doonante voilà léegi kon mu ne kon lii day wane kon riwaay bi que ne kon keroog euh, tab Tabuk la yonent mi alayhi salaatu daal di xaraamal lool ne hadamal mut'ata an-nikaah wa talaaq wal miiraas mu ne xadiis boobu pour gàttal nag mu ne imaam al-Haazimi daal dina koy solo boo xam ne bu mel nii ne euh, Tabuk la xewoon mu jëla ko Jaabir ibn Abdillah ibn Haraam radiyallahu anhuma radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma mu ne yonent bi aleyhi salaam bi ñoo xam ne ci lañ doo dem dem tabu ba ñu àgg aqaba al nga xam ne foofu noonu jege Sham lool nekk Sham mu ne dafa am ay jigéen ñoo xam ne ñoom dañ doon bànneexu ci ñoom mooy dañu doon def ak ñoom mariage temporaire ñu ñëw di wër ci seen seen tànt yi fi ñu kàmte woon mu ne yonent bi aleyhi salaam daal di ñëw ñu wax ko ko mu daal di mer jóg daal di. Euh, def xutba suñu biir sant yàlla daal di koy bàkk da wanaha anil muta nee na ci lañ tàggoo ak jigéen ñoo ñële léegi nag ñu tudde ko saniyatul wadaa looloo tax ñu tudde ko noonu kon gis nga kon loolu mooy nettali yoobu mu ne kanta bi ne Tabuk la kanta waxu imaam alxasanul basri bi radiyallahu anhu bi nga xam ne moom dane euh, euh, dane kañ la xewoon que ne mariage temporaire loolu bon moom moom kii la xewoon ratu umratul qada la xewoon foofu la xewoon mu ne kantaan boobu noonu bu imaam ah, alxasanul basri boobu waxam jooju mu ne imaam axrajaha riwaay boobu fa axraja abdurazaq imaam abdurazaq moo ko solo ci yoonam ci yoonam moom mu ne ba pare mu yokk ci ma kaanat qablaha wala ba'daha mooy amuloon avant amuloon après voilà mooy muta comme si boobu la ko la ko la ko permettre après boobu ci la ko xaraamal mu jeex imaam